moo nekkoon suñu ñaareelu jataay ci e, àgg gi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam àgg Médina muy début phase médinoise ak la nga xamante ne moom la fa njëkk liggéey lu liggéey bi mu fa njëkk a taxawee muy tabaxu al masjidu sharif di jàkkaam ju tedd jooju di masjidul madina ala saakiniha afdalu salaati wassalaam gisoon nañu këne euh, ñu ngi woon ci tabax bi ak ya nga xam ne ñoo fa xewoon bi ñuy tabax këne nit ñi ñu ngi doon jël ku ci nekk labinatan labina brique par brique waaye seydina Ammar moom kaana ya e, yanqulu labinatayni labinatayn ñaari birig par ñaari birig la doon jël ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko yabna sumayya linnaasi ajr wala ka ajraan ne ko yow doomi sumayya de ah, nit ñi de benn fay lañuy am waaye yow dinga am ñaari fay ba yëgal ko ni nga xam ne noonu lay génne àddina na ko wa taqtuluka alfiatul moom aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañu ci liggéey bi bëyit yooyu noonu ñu doon toxal di indi fi ñuy tabaxe kene du ay brique rek lañ doon ci doon ut waaye gisoon nañu ci qissatu Talq ibn Ali al-Hanafi radiyallahu taala anhu wa ardaa moom mi nga xam ne moo doon leen doon jaxasal di leen jaxasal ban beeg yooyu bu ko defee ñu mën a birig yi diggante birig yi buñ ko tegee mu mën a kolew ah, am na ci benn riwaaye sax dane moom Talq ibn radiyallahu anhu dana yonent bi aleyhi salaatu wassalaam a anqulu allabina maahum dana yonent bi aleyhi ndax mën naa di jël ci briques yi di jël ci briques yi di indi comme ñoom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko déedéet waaye yow ni ngay def mooy jaxasal leen mooy jaxaseel li nga xam ne moom lañuy tabaxe muy ban beeg yooyu moom seydina Talq ibn Ali radiyallahu taala anhu wa arda bi ñuy def tarjamaam ci jataay bi weesu daa am lu ñu fàtte woon lu am solo daanaka moo gën a siiw sax ci ay mbiram ci ay waxam boo surtout boo demee ci fuqaha yi moom seydina Talq ibn Ali ci dikk gi mu dikkoon ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ànd ak délégation waa dëkkam ci première année gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fekk ko muy tabax jàkkaam ji moom ala saakiniha foofu Madina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moom imaam at-Tirmidi rahimahullah dafa sololoo na ko noon imaam annasaa'i ak imaam ibn maaja raxmatullaahi alayhim na ko noonu e, imaam ahmad ibn hanbal daal dina koy solo imaam talq ibn ali radiyallahu taala anhu mu ne bu dee ci riwaaye imaam an-Nasaa'i bi mu ne xarajnaa wafdan xatta qadimnaa ala rasulillah fa baayacnaahu wa sallaynaa macahu fa lamma qada alsalaata jaa rajulun ka annahu badawiy fa qaala yaa rasuula allah maa taraa fi rajulin massa dakarahu fi lsolaa qaala wa hal huwa illaa mudghatun minka aw bad'atun minka moom dane Talq ibn Ali radiyallahu anhu mooy ci xew-xew bii ci tabaxu jàkka ji jàkkaay yonent bi aleyhi wa wassalaam mu ne dañu génn man ak sama ñu def délégation am na yenn ci riwaaye yi ñoo xam ne joxe nañ ñaata lañ woon wax nañ seen nombre ci délégation bi ñaata lañ woon waaye am na ay wute ci nombre yuñ joxe wallahu alamu aya dhalika kan buur yàlla moo xam lool lépp analan moo ci nekkoon dëgg-dëgg waaye moom mu ne radiyallahu anhu mu ne xarajnaa wafdan dañu génn def délégation xatta qadimnaa ala rasulillah même histoire bi ba ni ñu agsee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da gis ne ñoom ñooy première délégation bu ñëw seet si yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tuub si ndax ñoom ñu ngi ko def daanaka aleyhi salaatu wassalaam dafa agsi Medina rek laata muy jóge kër Seydina Abu Ayyub bi mu dal en attendant ñu tabax jàkkaan ji waaye tabaxaale néegu soxnaan di yaay sawda bint zamaa comme ni ne dencoon na ko ca makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman ak yaa aïsha waaye sëy loolu gisoon nañu ko waxoon nañu ko jàlloon nañu ko laata ñuy pare ñuy tabax néeg jàkka ji ak néeg yooyu sax moom ñëw na ànd ak délégation waa ñu mu ne bi ñu ñëwee nag fa baayaanaahu ñu jaayanteeg alayhi salaatu wassalaam wa sallaynaa ma'ahu ñu daldi julli ak moom mu ne fa lamma salaata ba nga xam ne ci la pare julli ñu julleeg moom ba mu sëlmale ba pare moom alayhi salaatu wassalaam jaa rajulun ci la benn góor agsee ka annahu badawi moom nag eeru kaw kaw la ma jox waa jooju muy ki ñëw di ko laaj ndax nit bu ñëwee foo xamante ne nii dëkku fa léeg-léeg day neex xàmmee xam nga léegi ak communication yi voie de communication yeeg télé yeeg yooyu tax na daanaka colko gi dañ koo mondialiser da ngay gis ku nekk ca biir Koumpentoum wala ca biir Bawol dëkk ci néegu ñaxam waaye di teg li ñu naan tegu americain waaw akabar <laughs> di solo comme si ndax lan gis na télé bi yooyu fi kiite tamit gaa yi jóge fii di dem ndakaaru yooyu lañuy sol moom itam mu ut ci yooyu di sol waaye loolu moo tax ku mel noon bu dut bu ñëwee ci capitale bi biir Dakar par exemple kooku mën naa bañ a feeñ waaye imaginer jamono te loolu yàggul sax te ba léegi am na sax ñoo xam ne bu ñoo leen gisee rek ci biir capitale bi di nga xam ne ñii dëkkuñu fi ndax ñii ay ay ay étranger lañ en tout cas ci capitale bi même bu dee ci réew mi lañ dëkk kon mu gis ni mu ne waajooju ñëw bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam sëlmalee ñëw di ko laaj mu ne kooku ka annahu badawi comme kaw kaw mooy comme campagnard mooy eeru campagnar la yor loolu nag du xas du xas de déedéet mooy dafa bëgg moom comme que dëkku fi gis nañ ne day dóor a ñëw ci waa Banu Hanifa tribu de Hanifa la dëkk dafa ñëw day décrire rek li mu gis ndax agsi na gis na ña fa dëkk ni ñu mel ak ni ñuy doxale kii nag mu gis mu wuteeg ñoom ba pare moom it xam na luy kaw kaw mu gis ne eeru kaw kaw la yor góor googu ñëw moom radiyallahu taala anhu wa arda fa qaala bi mu agsee mu ne yaa rasulallah mu ne yow ndaw yàlla li moo tax ma ne la du xas gis nga xam-xam bi ñu àggal teggin yi mu àndal ndax boroom xam-xam bala ngaa wax ak moom sopp nañu ci teggin bokk na ci teggin nga jaar ci li nga xamante ne nii mooy euh, titre boo xam ne moom nga koy woowe bañ ko ne comme niñ ko fi waxe woon ku tudd cheikh nga naan ko e lan la euh, borom bi walla lan la euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lan la lislaam wax ci masala mi déedéet loolu kenn du ko def wala booy wala gain déedéet yooyu yooyu du lu ñuy waxeek boroom xam-xam déggoo ca suuratu seydina yuusuf al karim ibnul karim ibnul karim alayhim salawaatullahi wasalaamuhu wa uh, uh, wa la prisonnier ya dukkoon ak moom waxoon yañ dugaloon prison ba ñëwee di ko laaj wa daxala ma'ahu sijn ñoor ñaar ñooñu duggoon nag moom prison pourtant ci awaam yi lañ bokk ci lamdaay duñu sax ay boroom xam-xam waaye xoolal nan lañ laaje woon Seydina Yuusuf alayhi salaatu ngir mu firil leen seen génte yuusufu ayyuha siddiq aftinaa fi sab'i baqaratin simaan mooy ne waaje nga xam ne ci ñooñ ba mu rëccee ba buur bi mu génn buur bi wax ko mu dégg buur bi wax gént gi mu gént moom mu ne am na koo xam ne bu bu ñu ko mayee kooku dina tekki gént gi bi mu ñëwee ci Seydina Yuusuf pris boobu la mu wax yuusufu ayyuha siddiq xoolal ayyuha siddiq aftina yow Yuusuf alayhi salaatu wasalaam yow mi nga xam ne yaay ki nga xam ne yaay as-Siddiq ku jéggi dayo ci dëgg dépassé na darajaay Siddiq ya moom alayhi salaatu wasalaam ayyuha Siddiq ndax li ñu nekk ci kaso bi yépp ci ndungu siin amul lenn lum leen ma sa wax loo xamante ne demewul niñ leen ko waxe seen añee bu doon ñëw mën a leen lii lay doon bu ñëwee mu nekk loolu seen géntee ñu amoon ñoom ñaar ba mu leen ko géet firilee kenn ka nañ ko kenn ki mucc na ba dégg loolu tax mu ñëwaat ne ko yuusufu ayyuha siddiq nga gis teggi ni ayyuha siddiq yow ku dëggu moo tax kaw kaw bii it radiyallahu anhu ne ñëw ànd ak teggin yooyu ne yaa rasulallah dafa ñëw di laaj si mu jaral ko mu jóge dëkkam village am ñëw ba madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam di laaj yoo xam ne bariwul ci ñun ñu koy def jaraluñu sax ñu toog ak boroom xam-xam bi am loo xam ne pourtant c'est capital bi suñu njaamu yàlla duñu ko laaj ndax dañoo rëy wala dañuy ruus te nag xam-xam comme li boroom xam-xam yi wax képp ku rëy ak kuy ruus kooku du am xam-xam ñaar ñooyu kenn ci ñoom naan ruus naa koo laaj ndax dañ naan masala mii nga xam ne moom la gone yi fooy man mag mii ñeme naa ko fee laaj moo tax it doo xam dara te boo demee loolu dédommagé wu la ndax suñu boroom nee na fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun laaj leen ñi nga xam ne ñooy waaye alxuraan boroom xam-xam yi bu ngeen xamul moo tax kenn amul layu xaw ma woon ta am ñoo mënoon a laaj ndax dangaa ruusoon kon mu doxe dëkkam ba ñëw ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li aleyhi salaatu wassalaam maa tara fi rajulin massa dakarahu fi salaa loolu mooy laaj bi waaw akbar ne ko maa loo gis lan ngay àtte ci góor goo xamante ni dafa laal sàkkaraam mooy dafa laal li nga xam ne mooy awraam fekk mu ngi julli qaala yonent bi aleyhi salaatu tontu ko ne ko wa hal huwa illa mudghatun mink aw bad'atun mink ne ko loolu ndax dafa nekkul li nga laal noonu di sa awra bi fekk yaa ngi julli est nekkul lu dul benn dog la rek benn membre la rek benn dog la rek ci yow mooy ci yow la bokk loolu mooy xadiisu Seydina Talq ibn Ali lii lan lay wax mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da koo laaj ku laal awraam ndax dafa war a mooy lan lan mooy àtte bi est-ce que kon njàppam toj na te rawatina ci julli la ko def que daa war a dem jàccuwaat wala déet yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko loolu nekk lu dul dogit la ci yow loolu mooy dara newu ci man ngaa ko sa julli yooju sa njàpp toj loolu seydina Talq ibn Ali mi radiyallahu taala mooy ki nga xam ne moo ko nettali ci même riwaaya bi nga xam ne même càllala bi ñu waxoon te xadiis bi xadiis bu wér la eh, léegi masala fiqhiya masala fiqhiya muy masala ngo gis nañ ne fii yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lan la wax waa ji kaw kaw bi am na ci beneen riwaaya moom ci boppam Seydina Talq ibn Ali moo laaj laaj bi kon moo tax li yenn boroom xam-xam yi rahmatullah aleyhim wax ne amaana da ko laaj ba pare taxaw bi ñu jullee ba pare am keneen ku jóge fële muy kaw kaw bii mu wax ñëw laaj ko mu ne kon loolu la ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam tontu léegi nag masala fiqhiya mooy léegi mu am ab laaj boo xam ne mooy lan mooy est-ce que laal awra day toj njàpp walla laal awra est-ce day toj njàpp walla mooy nit ku laaloon awraam jàpp ba pare moo xam moo ko tey jël loxoom dugal ci awraam laal ko walla tayu ko woon loxoom laal awraam est-ce que loolu daf njàppam toj na walla loolu mooy masala bi boo nee dafa toj mooy ne kooku bu dee ne dafa war a julli yi nga xam ne dafa war mu def ko war a mo bala moo def loolu mooy ne bu loolu jotee day nekk par force ci moom bu ko waree def day nekk par force ci moom mu jàppi boo nee nag du dara comme li hadis bii wane mooy ne kooku yàqul jàppam mën naa jóg julli même bu dee ne laal na awra loolu mooy masala mi foog naa leer na loolu dañ naan boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wuute am ci ñeenti wax ñeenti wax yu wuute ci laal awra est-ce que day toj njàpp walla de ah, avis bu njëkk bi mooy ne laal awra tojul njàpp dara du toj njàpp ci lu ñu joyal mooy laal awra nit walla góor walla jigéen a ci yem ku laal awraam kooku njàppam ndax la ar rijaalu al nisaa'u shaqaa'iqur rijaali fil hukm yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne góor ñi te num tudd jigéen ñi ay sœur lañu ak góor ñi ci wàllu àtte mooy ñoo bokk même àtte ba mu des yoo xam ne bu particularisé bu amul luy ñëw di particularisé àtte bi rek comme lu jëm ci wàllu mbërëk ak yooyu mooy ne ñoom ñoo bokk ay at moo tax laal bi moom góor ak jigéen ci yam léegi avis bu njëkk bi mooy lan mooy ne loolu tojul njàpp ci lu ñu joyal ku laal awraam njàppam tojul loolu tojul njàpp loolu mooy avis bu njëkk bi mooy madhabu imaam Abu Hanifata Nu'man alayhi rahmatur rahman am na nag riwaaya la tamit buñ jële ci imaamuna Maalik ibn Anas muy imaam Maalik boroom ngir mi lii tamit wax jii am na riwaaya boo xamante ni jële nañ ko ci moom Seydina Maalik Anas waaye loolu du mooy li nga xam ne mooy mazhab bi am na tamit ci ay saxaaba yu ñu ko jële comme ñoom seydina Talq ibn Ali imaam Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas ak ainsi de suite ay saxaaba radiyallahu taala anhum yoo xam ne jële nañ ci ñoom it ñu ne laal awra tojul jàpp loolu mooy avis bu njëkk bi deuxième avis bi mooy contraire u avis bii nii mooy ne laal awra day toj njàpp ci lu ñu joya moo xam yaa ko tayam tayoo ko mooy ne laal awra kese laal ko rek mooy sa njàpp toj mooy contraire mazhab bi ñu gis léegi bu mazhabu xanafiya yi rahmatullah alayhi kan moo wax lool kan lool mooy mazhabu kan lool mooy mazhabu ngir bi di ngiru imam Malik te mooy li fa almashhuru mooy li fa siiw mooy li ñuy ubbee mooy njiir mooy ku laal sa awra sa njàpp toj na loolu tamit mooy madhabu imaam Shaafi'i ak imaam Ahmad ak imaam Ibn Hazm loolu nag te jële nañ ko li ëpp ci ay saxaaba radiyallahu taala anhum lu bari ci saxaaba yi radiyallahu abi bu njëkk ba seydina ali ibn abi taalib tamit jëli nañ ko ci moom que ne laal awra tojul njàpp bii nag deuxième bi mooy mazhabu euh, imaam muna malik imaam shafii imaam ahmad ak imaam ibn hazmin rahmatullahi ala al jami loolu mooy deuxième avi bi troisième avis bi ba léegi ci mas alam ku laal sa awra sa njàpp toj naan toju ñu ne euh, ñoom dañu def teqantal mooy at tafsil dangay gis ne ñaar yële mooy dañu opposé mooy extrême lañu bu ci nekk mooy bu ci nekk kii dane du toj ci lu ñu joyal kenn day toj ci lu ñu joyal léegi nag mu am koo xam ne daf troisième avis bi nekk ci diggante bi mooy day teqantal ne bu ñu ko bu dee ne da ko laal nit ki walla ndaw si dafa laal awraam jële ci bànneex wala mu ko di doon ut bànneex a taxoon mu yor loxoom dugal ko laal awraam bu boobaa njàppam day toj waaye nag bu dee ne bànneex taxul woon kom mu euh, sangu ba pare jàpp laata muy sol yére loxoom laal awraam ñu ne kooku noonu moom njàppam tojul wala mu doon dugal loxoom am lu mu doon jël mu laal ci poos bi ndeke poos ba dafa fëq laal awra ñu ne kooku euh, non non kooku loolu euh, tojul njàppam kan moo wax loolu loolu tamit benn riwaay la buñ jële ci seydina imaamu Maalik ibn Anas euh, di boroom ngir mi rahmatullahi alayhi euh, loolu mooy ñetteel bi ñeenteel bi euh, ñoom dañu ne ñoom dañu fexe lan fexe boole dalil yépp comme que dalil yi incha allah buñ ci ñëwee dina gën a leer mais saa bi dañuy wax avis yi ñoom dañu ne dañu wax avis yi d'abord nañ wax avis yi continuer liñ ñoom dañu ne muy ñeente avis bi ñeenteel euh, euh, euh, li nga xam ne mooy position bi ci masala bi mooy ne ku laal sa awra kooku dañoo sopp ci moom rek mu jàpp waaye nekkul loo xam ne farata ci moom mu jàpp lool mooy la mooy ne jàppam tojul ndax bu ñàppam tojoon c'est sûr que par force lay doon bu waree loo xam ne da ko war a def ak njàpp loolu day nekk farata ci moom mais dañ koo sopp mooy njàppam tojul man na koo def mu def ko moo gën mais nag bu ko deful dara bu ko ci fekk kan moo wax lool loolu euh, mooy mazhabu imaamu Ahmad imaam ahmad ibn hanbal rahimahullah moom loolu riwaaye la boo xamante ne nii mooy waxuma ngir bi de imaam ahmad ci boppam ci boppam ndax loolu loolu loolu defoon nañu précision yooyu que ne le imaam bi imaamu mazhab bi comme imaam Malik wax leen gis nañ fii imaam Malik presque gis nañ ñetti wax ci moom yuy jële ci ñetti bokk ñaari riwaaye yu wute te pourtant ngir bi leneen la mooy ne gis nañ ci moom mu ànd ak ñi ne du du du toj ñàpp ci lu ñu joyal ñu ngi nii gis léegi mu ne loolu dañ koo euh, mooy bi ne bu dee da koo laal ndax bànneex boobu day toj bu dee laalu ko ndax bànneex du toj mais pourtant ngir bi du loolu ngir bi mooy ne day toj de toute façon ku laal sa awra day toj kon kii ñett ñeenteel abi bi neewuñ la mooy mazhabu imaamu Ahmad de mais loolu riwaaya la mooy loo xam ne dañ koo soloo ci moom nangoo ko ci moom loolu nag wute nag li waa mazhab bi wax du tout temps lu mu lu ñu soloo ci moom rek moom la mazhab bi wax mazhab bi mën naa ñëw gis contraire li imaam bi gis ndax leneen i ak yoo xam ne waxoon nañ ko ak yeneen yoo xam ne ci euh, téere fiqh yi la gën a yelloo euh, ñu gin ci yaatal waxoon nañu ko kon ñeenteeli avis bi mooy riwaaye la buñ jële ci Seydina Ahmad ibn Hanbal rahimahullah moom lan la wax mooy ne dañ koo sopp rek ku laal sa awra dañoo sopp lan nga jàppi mais boo ko deful dara newul loolu mooy avis léegi nag mu des ana lan mooy dalil yi ku nekk ndax lislaam lool la li alxuraan wax haatu burhanakum in kuntum saadiqin indi seeni preuve bu dee wax ngeen dëgg mooy ne noonu la te loolu dafa am solo te léeg-léeg nga dégg ma dégg ñeen ñi naan àddina bi moo laaj loolu léegi que léegi même lislaam sax loolu lam daa moo koy wax mooy koo xamante ne ci am yii la bokk que ne pourtant mais nag seen wax ju am solo la ndax léeg-léeg ñi ñu koy wax mooy yenn ustaas yi am dañuy ñëw wax leen ñu ne leen fan ngeen ko teg ana fan la ko alxuraan ab teg texte alxuraan wala na wax bu xawee réticent ñu ne ko noo xam nga loolu jamono jee ko laaj ndax nit ñi dañoo bëgg li ñuy def nga wax leen fan la tegu loolu du jamono jee rek loolu moo mas a xew nit ñi dañuy foog ne mbir yi léegi la xew déedéet loolu moo mas a xew. saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu la leen jàngal di dem ak dal yi du tout le mais léeg-léeg lu ëpp mu jar mu mu mu jar ko surtout nag bu dee ne rawatina ñi ngay wax dañoo xaw réticent ci mbir mi wala ñu nekk ñoo xam ne sàkkukatu xam-xam la ñooñu doo ñëw rek ne leen lii la mu jeex dañ leen di wax lan moo tax fan la tegu ba bu ko defee ñoom buñ demee wax ko feneen. ñooñu man leen a laaj seen wax ji fu mu tegu du ñu ñëw rek naan sëriñ diwa ko wax ndax sëriñ diwa ko wax ci l'islam loolu lu mooy ñu naan la lii dagan naan daganul nga naan sëriñ diw nee na na non loolu loolu du wax bi wax bi mooy ana ban texte coranique moo ne lii dagan na wala ban hadis moo ne lii dagan na wala ban ijmaa wala ban te buñ ne lee boroom xam-xam ko loolu mooy daa am ko teg kon nag boo nee sëriñ diw rek yem foofu am na ñoo xam ne loolu loolu du ay léegi la xew moo mas a xew moo mas a xew te bu ko defee da noppal nit ki kon léegi ñu ne kon léegi laaj bi mooy ku nekk say wax foo ko te boo récapituler wax yi mooy wax bu njëkk bi muy waxu xanafiye yi laal awra tojul njàpp ci lu ñu joyal deuxième bi di mazhabu imaamuna Maalik imaam Shaafi'i ak imaam Ahmad mooy laal awra day toj nga ak imaam Ibn Hazm ñetteel bi mooy ne bu dee da koo laal ndax bànneex bu boobaa day toj bu dee da koo laal te bànneex waralu ko bu boobaa du toj loolu jëli nañ ko ci imaamu Maalik ibn Anas rahimahullah ñeenteel bi mooy ne dañu ko sopp ku laal sa awra ak noon laale dañoo sopp Euh, loolu nag mooy bu dee ay man yoog yooyu génnul wala ay euh, nu mu tudd mas yoog wasiwa loolu la de voilà laal awra ku laal awraam dañoo sopp tout court mu jàpp waaye doo nekkul loo xam ne lu far farata la loolu riwaay la buñ jële ci imaam Ahmad ibn Hanbal léegi nga ne ma waaja léegi ñëwal ci dalil yi ñu xool ñu ne la dalilu xanafiya yi rahmatullah ñoom nee nañ seen dalil mooy ci Talq ibn Ali mii ñu nekk radiyallahu taala anhu wa arda moom imaam Talq comme niñ ko gisee ci xadiis bu wér la boo xamante ne ni euh, imaam an-Nasaa'i comme niñ imaam Abu Dawud tamit soloo na ko euh, euh, naka noonu imaam at-Tirmidhi wax nañ la ko imaam an-Nasaa'i ak imaam Ibn Maaja rahmatullah alayhim na ko noon imaam al-Bayhaqi ak imaam Ahmad ibn Hanbal ñoom ñëpp solo nañu këne moom waa bi mu ñëwee kaw kaw bi radiyallahu bi ñëwee laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne dafa laal awraam ci biir julli lan moo ci nekk lan moo nekk ci laal awra lan mooy àtte bi mu ne ko loolu xanaa nekkul lu dul ab cër la ci yow ñu ne voilà bu doon ne day toj njàpp yonent bi alayhi salaatu wassalaam danaan ko ah sa njàpp toj kon nag laal kon awra laal sa awra sa pëy mu ngi mel ni rek kon membre la rek comme mu ngi mel ni nga laal sa sa sa benn loxo rek wala laal sa bakkan wala laal sa nopp wala loolu benn la ndax laal nopp li nga xamante ne nii lu waral njàpp na ko noonu lii yonent bi alayhi salaatu wasallam moo ne ko lii nekkul illaa mudghatun wala bad'atun minka aw dog la rek boo xam ne wala bad'atun minka boo xam ne ci yow la te laal benn membre laal membre bu bokk ci doomu aadama noonu yonent bi alayhi salaatu salaam war nañu fii que kon laal awra kon du lan euh, du waral njàpp léegi kon loolu ci gàttal mooy li nga xamante ne nii mooy ndax dañuy tënk affaire yi vraiment dañuy bañ affaire gën a nekk kiiwu fiq Euh, nu mu tudd euh, duruus fiqhiya moo tax dañ koy tënk lool mën nañu yem ci lool ci li nga xamante ni mooy seen tegtal ci wàllu xadiis boobu ak li ñu wax ci wàllu beneen bi mooy aqlan dafa am naq la ñoom seen tegtal dafa am naq la mooy loo xam ne dañ ko jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy xadiisu Talq ibn Ali radiyallahu anhu aqlan ñu ne xa ñu ne leen ñu ne Euh, euh, euh, ñi ne day toj njàpp ci liñ joyal muy waa jumhur mais xool leen rek yonent mi alei nee na nekk lu dul aw dog ci yow mooy benn partie ci sa yaram est-ce que ku laal sa nopp da jàpp ñu ne jumhur naa non non non ñu ne voilà yonent bi alei salatu salaam nag moo ne lii moom noppayam rek kon daanu ko loolu la wax rek ndax lu mooy ne benn dog la ci yow comme que nopp boo ko laalee du du du du du du du du du waral jàpp kon ne loolu du waral njàpp te tamit ñu ne pooj bi pooj pooj pooj bu laalee awra est-ce que day waral njàpp ñu ne leen déedéet ñu ne ñoo yem amul benn différence entre loolu ci gàttal lool mooy kon euh, argument wu Hanafi yi rahmatullah alayhim léegi ñu ne waa jumhur waaye léegi lan ngeen di euh, xanaa gisu ngeen euh, li li Hanafi yi wax rahmatullah alayhim ñoom seen kii bi te xadiis bu wér la même bu dee am naw ñuy wax ci xadis boobu xadis boobu li gën a dëgër mooy xadis bu wér la muy xadisu Seydina Talq ibn Ali bi ndax euh, wax ju am ci doom ji di di euh, doomam ji moom Talq ibn Ali di Qays ibn Talq waaye li gën a dëgër mooy ne euh, moom Talq ku e, xadis bi nii mooy doom ji Qays ibn Talq ku dëgër la mooy ne ku kii la xadis bu wér léegi ñu ne waa yéen waa jumhur di maliki yeeg shafi'i yeeg hanabila yeeg imam ibn hazm ana rahmatullah aleykum ana lan mooy seeni dalil ñu ne ñun suñu dalil non mooy xadiisu busra bint safwan bi radiyallahu taala anha wa ardaaha muy xadis bu wér boo xam ne imaam abu dawud ak imaam an-nasa'i imaam ibn ibn hibban daal dinañ koy solo Ah, sayyidatuna Busra saxaabiya la woon saxaaba bu jigéen mu ne di doomi ku ñuy wax Safwaan radiyallahu anha mu ne këna yonent bi alayhi dane man massa zakarahu falyatawadda képp ku laal sa sa awra na jàppi voilà lii kay leer na mooy yonent bi moo ne ñu képp ku laal sa awra na nga jàpp te al amru yaqtadil wujub ida amara shari'u fa amruhu yaqtadil wujub yonent bi alayhi salatu wassalam wala borom bi subhanahu wa ta'ala yonent bi alayhi salatu wassalam bu ñu joxee ndigal ne def leen loolu ci li gën a dëgër ci waxu usuli yuune yi mooy ne loolu day wone ne jëf ji digle bi farata la ba kera ñuy am loo xam ne day wane ne digle boobu kat doonul woon farata ndekete kon ñu ne benn ngoog ñu ne lool rek am ñu ne noonoon ak xadiisu yaay ummu habiba bi radiyallahu taala anha nekkoon soxna ci yonent bi aleyhi wassalaam mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo ne man massa farjahu falyatawadda képp koo xamante ni laal na pëyam na jàppi xadiis boobu imaam ibn maaja ak abu ya'la ak imaam al bayhaqi daal dinañ koy solo te saxiix la li shawaahidi mooy bu wér la ndax yeneen xadiis yi ñëw wax lu mel ni comme xadiisu euh, busra euh, bint safwaan bi ñu gis léegi euh, ba pare ñu ne loolu en plus imaam abu hurayra radiyallahu anhu solo na xadiis bu mel nii ak arwa bint unays ak sayyidatu aisha ak sayyidina jaabir ak zayd ibn xaalid ak abdullah ibn Amr ibn al-As ku ci nekk soloo nga xadiis boo xam ne contenu bi ci lii lay tourné mooy ne yonent bi alayhi salaatu salaam digle képp koo xam ne dafay laal awraam na jàppi kon loolu day wan ni kon loolu képp ku laal laal awra day toj na ah. léegi loolu mooy seeni dalil ci gàttal oh ñu ne leen mais euh, euh, euh, <coughs> yéen daal seen seen kii bii nii seen dalil bii nii même bu dee lu dëgër la dafa contradictoire ak li xanafiya yi te xanafiya yi tamit ñoom seen seeni dalil wér na mais nan ngeen leen di tontoo bala ñoo jàll ci ne ñeneen ñi yéen nañu régler régler leen seen diggante ba pare ñu xool ñu ne non c'est que xadiisu xanafiye euh, yi xam am na wax xam nga sànk wax nañ la ne am na wax waaye nañu jàpp comme li euh, muhaddithun yu bari euh, am ñu ne mbir mi finalement lu dëgër na kën a dëgër na waaye suñu xadiisu busra bi radiyallahu anha moo gën a dëgër bële moo te comme affaire yi yépp dëgër kon nag dañuy def tarjiix mooy nootal benn lool benn façon la ci tontu yi boobu rek ñu ne buñ dañuy nootal nootal xadiisu Busra bi bint Safwan radiyallahu anha ci kaw xadiisu Talq ibn Ali bi radiyallahu anhu ñu ne leen waa moo gën a dëgër ëpp saxaaba yu solo ndax wax nañ la ne Seydina Abu Hurayra yaa Ummu Habiba Arwa bint Unais Sayyidatu Aïsha Seydina Jaabir Zayd ibn Khalid Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu koo nekk solo nga kon kay lii ñu bari nañ jàpp nag ci li ñu bari solo ba pare mu gën a dëgër sanadan ndax ñoom seen sanad yi am na ci yoo xam ne chartu saxiix bi lañ yor kon kay loolu kay moo gën a dëgër li nga xamante ne mooy bële nga xam ne am na sax coow comme li imaam Ash-Shafi'i wax ndax imaam Ash-Shafi'i rahimahullah moom dane laaj na Euh, bi muy wax ci xadiis bi daneen laaj naa laajte naa ci Qays ibn Talq bi ibn Ali di Qays ibn Talq ibn Ali laajte naa ko kan mooy kan waaye amul kenn koo xamante ne nii ku ko euh, xam la mooy wéral na ko mooy moom daf ñi ma ko laaj laajte naa ko mais nit ñi xam xamuñu kon mu ne moom imaam Shafi'i rahimahullah léegi kon naka la ñuy jàppe ci loolu koo xam ne xamuñu ko nan la ñuy jàppe ci loolu te am yeneen xadiis moo tax nga gis mazhabam lelu la mooy moo ànd ak deuxième avis bi mais am na ñeneen ñoo xam ne xam nañ ñëw nañ wane ne moom Qays ibn Ali xam nañu ko di doomi Talq ibn Ali Talq ibn Qays ibn Talq ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu ma xam nañ ko hadiis bu wér kon ñu ne xadiis boobu dafa am wax kon kay bii moo gën a wér moom la ñuy jiital te non seulement imaam Shafi'i mais Abu Zur'a rahimahullah moom bokk na ci ñi nga xam ne dañu ne xadiisu talq bii saa yi dafa am problème mais malgré lool ñu ne leen mais wér na ko quoi malgré lool nag wér na ndax mën na bañ a wér ci nit am ñeneen ñu gis ne ñoo xam ne découvrir nañ gis nañ luy wane ne kooku comme que ñàkk xam xam kan la woon rek la te am nañu ko xam mooy kon wér ma te nag ki xam mooy am xujja ci kaw ki nga xam ne xamul ñu ne leen kon baax na yéen kon seen tontu boobu ñu ne waaw mais mais mais taxaw leen ndax affaire bi ñii ñoo ëpp ñii saxaaba yi te Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mais moom ci ñuy yéex tuub la bokk moom après Xaybar Xaybar la tuub Xaybar nekk ci septième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba pare solo xadiis boo xam ne dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam buy wax comme lii que ne ku laal sa awra na nga jàpp te Talq ibn Ali gis nañ ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa agsi Medinatul Munawwara teewul bagaasam yi sax moom mu daal di agsi bi mu tegee noonu laata muy tabax jàkkaam ji ba mu koy tabax fa la ko fekk ba fekkee na ci tabax loolu kay kon kay dañoo war lii ca première année ba la woon ca ndoortalu at mi lii nag sept ans après kon kay te nag saxaaba yi radiyallahu loolu dafa bokkoon ñoom ci ñu doon doxale ñoom dañ doon jël li mujj jàpp li mujj ci wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ñoom li mujj buñ gisoon àtte boo xam ne xewoon na bu yàgg ñu gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam jàngal leen xamal leen leneen loo xam ne dafa wuteek lañu jàppoon lañ doon jëfe dañuy bàyyi loolu jëfe li nga xam ne moo mujj ñu ne mais lool kay dañ koo war a jàppe noonu xanafiya yi ne leen ah déedéet déedéet déedéet déedéet que imaam Abu Hurayra rahmatullah yi moom euh, radiyallahu anhu moom nettali na xadiis bi lool tekkiwul ne da koo fe dégg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam man na nekk ci marasilu saxaaba ak Abdullah ibn Amr ibn al-As ñooñu c'est sûr que bi ñuy tuub Abdullah ibn Amr ibn al-As c'est bien après euh, te Talq ibn Ali ci début euh, gàddaay ji la ñu ne déedéet loolu mënuñu koo nangu ñun Hanafiya lan moo tax mënu ngeen koo nangu ne ah <laughs> mën na nekk mursalu saxaaba mooy saxaaba bi radiyallahu anhu déggewu ko ci yonent bi alayhi salaatu wasallam mu dégg ko ci beneen saxaaba boo xam ne moom fekke woon na ko par exemple Seydina Abu Hurayra affaire bi mën na koo déggee ci Seydina Abu Bakar bi ba pare moom mu ñëw rek nettali na yonent bi alayhi salaatu wasallam nee na te loolu maaruf loolu ñu xam naa mais mursalu saxaaba dañ koy nangu ñu ne mais loolu man na nekk moo tax la fait que ngeen naan moo mujj kii euh, que ne moo comme que ko mujj moom ci ñu mujjee tuub la bokk que mooy mujjee tuub Seydina Talq ibn Ali que ni kon loolu day wane ñu ne ah non ñun xanafiya yi duñu d'accord ci loolu ndax lan su mooy ne lii c'est possible mu deme noonu que ni moom jëlewu ko directement ci yonent bi alayhi salaatu ah. Ah. am ñu ne non non xam nga lool lool benn façon tontu la woon beneen bi. ñu ne waaw comme que boobu wax ngeen ci yooyu léegi ñun dañuy jàll ci leneen mooy ne euh, euh, riwaaye bii nii nii dafa nasaxal bëri xam nga même raisonnement bi la rek moo dem mooy ne comme que moo mujj te Seydina Abu Hurayra boobu da xam nga gis nañ tontu Hanafiyya yi rahmatullah alayhi kon loolu day wane ne kon ñoom mooy ne euh, lële que riwaaya Talq ibn Ali bi loolu moo amoon temps njëkk ya waaye après loolu daa am lu ñëw abrogé ko jële ko fi euh, ñu ne leen waaw loolu fan ngeen ko te ñu ne waxuñu sax Abu Hurayra radiyallahu anhu Seydina Abu Hurayra waxuñu ko mais Busra bint Safwan la ñuy wax ndax Busra bint Safwan moom ci jamonoy al-Fath ci la lan ci la dugg ci ci la dugg ci ci la tuub muy jamono ji nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ubbi Makka muy ci huitième année bi ginnaaw gàddaay gi alors que Talq ibn Ali ci premier année bi la woon boobu mu ngi doon door ak ci Madinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam kon nag day wane ne kon hadis bu mujj bii dafa nasaxal mooy dafa abrogé àtte bële daal di koy dindi léegi loolu doxatul àtte doxatul àtte bi dox mooy ku laalati sa awra mooy sa njàpp toj na hmm. Hanafiya yi ne leen a ah, déedéet ba léegi seen lii nii ngeen wax ñun am nañ ci tontu te kat tontu li ci seen biir lañ koy jël ci ñe ci seen biir ñi ngeen àndal ndax la le fait que ngeen ne Busra bintu Safwan radiyallahu ta'ala moom dafa lan dafa tuub Euh, jamonoy fatxu Makka lool ñu d'accorduñ ci ne ah oui pourquoi d'accorduñ ngeen ci ci ci ci lu leer lii ngeen naan lan ñu ne mais taxaw leen imam Ash-Shafi'i rahimahullah ci boppam imam Ash-Shafi'i moo ne gis nga Busra bintu Safwan dafa bokk moom dafa gàddaay jóge Makka ñëw Madina te bokku na ci ñi nga xam ne ci gàdd ñi nga xam ne jigéen ñi nga xam ne al muhajiraat lañ dañoo jóge woon Makka gàddaay si ñëw Madina kon nan nga may waxati ne nan nga ma mën a waxee que ni fatxu Makka la dugg ci l'islam alors que gàddaay na te yonent mi alayhi salaatu salaam fatxu Makka ba mu ubbee Makka di jaayanteeg moom ngir ñëw gàddaay si dana leen woon laa hijrata ba'dal fath amul gàddaay après bi mu ñu ubbee Makka kon kay kooku xam ngeen ne kooku tuub na bu yàgg. non bokk na ci ñu njëkk a tuub Makka la tuube jóge Makka gàddaay comme ni yonent mi alayhi salaatu salaam gàddaay kon nag. bu leen ma ne moom moom mujj kii moo tax kon loolu am nañ ci toog te tontu bi ñu ko jële ci kenn ku bokk ak yéen mazhab di al imaamu Shaafi imaamu Shaafi'i rahmatullah alayhi te tamit imaam Ibn Hibbaan loolu la imaam Ibn Hibbaan rahimahullah dane moom ci muhaajiraat yi la bokk ci ñi gàddaayam jóge Makka dem Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam kon Hanafiya yi ne leen kon nag Euh, wax leen ñu leneen ndax seen lii nii ñun mënuñu ko dégg te mënuñu koo nangu <laughs> ah wajile kon loolu mooy seen deuxième wax bi ñu wax wàllu nasaxal ñoom ñu daal di koy dindi euh, euh, ah ndax am na beneen tontu ci wàllu nasaxal bi mais nañ yem ci bii ngir bañ koo guddal mooy tontu ji nga xam ne mooy ne manu ngeen ne nasaxal alors que kii dafa gàddaay woon te gisoon nañ ne leen ci ma lay saatu saam ba muy gàddaay waaye ña des Makka bariwul ah. saxaaba yi ñoo njëkk a dem ña fa des bariwul Bosra bokk na ci ñi gàddaay kon nag loolu bintu Safwan radiyallahu anha kon nag loolu ñoon non ñun daal mënuñoo jàpp lool ah ah yëf yi garaaw na de xam nga jumbuur am nañ beneen kii ah mooy xadiis boobu yonent bi alayhi salaatu salaam naan képp koo xam ne man afda ku jël loxoom wëyal ko utali ko ci pëyam bam laal ko kooku na jàppi eh, kooku mooy dalilu ñi nga xam ne dañ ne mooy ne léegi dañuy yem ci euh, entre waa jumhur ak xanafiya yi ci seen wax yi noonu après ñu continuer insha allah après dinañ wax kon euh, troisième avis bi ñu ne mooy ñi waxoon lan troisième avis bi ñoom ñoo ne woon bu dee da koo laal ngir ndax lan euh, nu mu tuddati bànneex kooku bosam toj na bu dee laalu ko nag da koo laal te bànneex waralu ko loolu du toj waxoon nañ la riwaaya la buñ jële ci seydina imaamu Malik ibn Anas rahmatullahi aley ñoom nañ ne ñu ne leen waaye yéen yéen moom seen wax ji fu ngeen ko teg ñu ne ndax ñun fi ñu teg wax jii nii mooy lu luñ jële ci moom la mais rek am na ñu ko ñu ñu ànd ak moom mooy buñ ñëwee moom lañ ko jële li tax ma mu am ba léegi mooy am na boroom xam-xam yoo xam ne ñoom avis bi yeen jàppal lañ lañ jàpp que ni mooy seen mazhab loolu lañ gëm moom la ñuy doxee ca tamit ku leen laaj euh, bu fekkee ne am nañ jot ngir wax la dalil yëpp dinañ la wax yëpp xaw avis yëpp mais bu dee ne amuñ jot wala ñu nekk ci jamono joo xam ne gis nañ ne wax la bi ci rek euh, bi bi bi bi li ñu jàpp ne moo gën a dëgër rek lañ lay wax mooy bii lañ lay wax ne ku laal awraam daal dafa am teqantal bu dee danga koo laal ngir bànneex mooy sa njàpp toj na ku ko laal nag teg bànneex taw loolu tojul ñu ne leen waa léegi fan ngeen teg loolu ñu ne gis nga xadiisu busra bi ñun dañu boole gis nga ñële ñu njëkk ñi muy xanafiye yeeg waa jumhur ku ci nekk moom ñoom boolewuñu ku ci nekk tarjeex nga def ndax waa waa Hanafi yi dañu jàpp na ñoom seen bos comme que lii leer na moom beneen bi moom ñoom benn mooy dañoo nootal bii ci hadiisu Busra beek ak yu Seydina Abu Hurayra yeeg Seydina Abdullah ibn Amr ak yooyu radiyallahu anhu waa jumhur def lu contraire nootal ñoom hadiisu ñoom Busra beek ñooyu radiyallahu anhu ci kaw hadiisu Talq ibn Ali ba wax sax am ba wax affaire nasaxal ñii nag ne ñun nag du ñu demee nii nii ñenn ñi demee nii ñi ci des nii Hanafi yi nii waa jumhur mais ñun li ñuy def mooy dañuy jéem a boole dalil ñu ne la ngeen koy defe ñu ne ndax xadiisu sayyidatu Busra bi euh, radiyallahu ta'ala anha li tax yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ko képp ne képp ku laal sa awra na nga jàpp loolu ñun dañ koy yenn ne loolu dafay mooy bu dee ne da ko laal mooy dafa am loo xam ne sous-entendre lu ñuy sous-entendre ci wax comme que ñaari dalil yëpp wér nañ ngi nii kon kay te nag lépp ci benn mishkaat la jóge rek benn niche la jóge te bu dee ne ci mujtahid bi kiy interprète ak kiy xool texte yi dafa wute ci moom waaye wutewul ci ash ndax ci benn source la benn leer la jóge kon ñu ne li tax saydatu busra xadiisam li muy tekki mooy képp koo xam ne da koo laal man massa zakarahu falyatawadda ku laal awraam na na jàpp mooy koo xam ne da koo laal ak lan ak bu dee bànneex la ko laale kanta xadiisu Talq ibn bi nag mooy koo xam ne da koo laal le fait mu ne ko loolu nekkul xam nga kii kaw kaw bi ni mu waxee da ngay xam ne tayu ko ni mu waxee tayu ko ndax dane ma tara fi rajulin massa zakarahu fi salaat mooy ne lan nga gis ci koo xam ne da mooy ndax taxaw ne di julli suñu boroom a nekk borooma ma nekk ci kanamam comme li ci bi alayhi salaatu wa salaam kuy julli bul bul tifli sa kanam ndax suñu boroom moo nekk sa kanam moom mu ni julli da xam na importance julli le fait que mu juum nag laal awraam looloo ko tiitloo ba moo tax mu daw jóge fa mu nekk ca kaw ga ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam di ko laaj kon ñu ne loolu day wane ne kii nii li tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko loolu nekk lu dul ab dog ci yow wan ko ne kon jarul ngay jàpp mooy ne loolu day wane ne mooy bu dee da koo laal te plaisir taxul mu laal ko bànneex taxul mu laal ko comme rek bu laaloon yeneen partie euh, yaramam comme tànk bi wala nopp bi wala lex bi wala jël ñu ne leen waaye yéen baax na yéen dangeen a fexe dajale ñu ne waaw kon yéen gis nañ leen ñu ne ñeenteel yéen lan mooy seen dalil ñeenteel bi mooy ñan mooy liñ jële riwaaya biñ jële ci imaam Ahmad ibn Hanbal rahmatullah alayhi boroom ngiiru Hanaabila yi moom lan lañ wax lan la wax que dañ koo sopp jàpp gi moom dañ koo sopp ci lu ñu doyal mooy ne nekkul benn yoon farata ku laal awraam que ne war a jàpp mais dañ koo sopp léegi ñoom ñu ne leen waaye lan mooy seen dalil ñu ne ñun ñu ñu weesu léegi mooy ñi mujjee wax ñetteel abi ñun lu mel noonu lañ def mooy ne defuñ comme xanafiya yi daal di nootal ñoom seen xadis ci kaw xadis waa jumhur waaye defuñ ni comme waa jumhur daal di nootal ñoom seen xadis seeni xadis ci kaw xadisu xanafiya yi mais dañuy jéem a boole ndax ñu ne waaw lan moo tax ngeen def loolu ñu ne ndax nag boole dalil yi nag comme ni ko règle bi ñi ko ñépp xamee rek i'malul euh, euh, an-nassayni moom moo gën ngay neenal benn bi doxal ñaari texte yépp doxal ñépp comme que wér na ci yonent mi alayhi salaatu salaam nga jëfe leen ñoom ñaar ñépp moo gën quand même nga daldi nasaxal benn bi abrogé ko di doxe benn ñun loolu moo tax léegi ñu ne waa léegi nan ngeen koy defe ñu ne comme que xadiisu talq bi day wane ne lan que ni loolu moom du dara waralu ko ndax benn partie la rekk ci sa membre yi ci sa yaram beneen xadiis bi di ware ne kooku dafa war a jàppi dañ leen di boole ni leen di boolee nag mooy lan mooy ne xadiis qaayida bi dane al amru lil yaqtadil wujub comme ni ko waxee léegi ala sahih këne digle ci sharia day wane ne loolu lu war la illa ida sarafahu saarif an il wujubi ila ba mooy ne wujub lay wane ba ba ba kera li nga xamante ne nii mooy leneen beneen texte mooy ne bu bu bu comme niñ ko waxee sànk bu diglee bu yàlla diglee wala yonent ma lay saar sànne def leen def leen boobu day wane ne farata la obligation la ci képp koo xam ne mbir mi yow lañ ko adressé muy jullit boo xam ne mukallaf nga nga def loolu bu dee possibilité def ko taxaw na ba mu des bu dee ne daa am nag beneen dalil beneen argument buy ñëw buy wane ne def leen gi mu waxoon tekkiwul woon ne obligation la waaye lu ñu sopp la ndax boobu day ñëw di alléger le wala di wax ko ku mu neex nga def wala ku mu neex nga bàyyi ñu ne nag fii noonu la mel mooy ne danee mbir mi du nekk lu dul parti la ci yow beneen bi mu nekkoon kon le mu ne képp ko laaju laal sa awra nanga jàpp ba pare beneen xadiis bi mu ne mbir mi nekkul ku dul lu dul la kii la loolu saarif la mooy mooy ne le fait obligation fële ku laal sa awra na nga jàpp loolu li ko teggi obligation bi mooy ne loolu nekkul ci xadiisu Talq ibn Ali bi radiyallahu anhu lu dul ne bid'atun ak cër la minka boo xam ne ci yow la jóge kon daal te nag boole dalil yi ci noonu lañuy ñuy boolee dalil yi gis nga ñaari yu mujj yi yu dëgër la euh, muy ñaari ab yu mujj yi avis yu dëgër la surtout bu mujj bii nii ndax nag luñ man di wax mooy dajale dalil yi ci nii mooy dajale nga dalil yi alors que bële te wax nañ la wàllu nasaxal gi ñuy wax boobu dafa am problème boobu dafa am problème euh, moo tax insha allah loolu mooy àll yi loolu mooy seeni dalil ci gàttal wax naa la deux yu mujj yi dëgër na waa jumhur tamit appuyé nañ seeni wax xanafiya yi ñoom itam naki noonu wallahu taala aalam léegi nag bu ñu ñëwaatee ci li nga xam ne kon fi la ñu yemoon kon loolu mooy lu ñu fàtte woon la ci tarjuma Talq ibn Ali muy lu am solo loo xam ne euh, bunt yu njëkk yi ci fiqh boo koy jàng lii ngay commencer sax ay lan mooy toj jàpp mubtilaatul wudu yi bokk na ci boo ñëwee ci par exemple ngiru imam Malik laal awra léegi mu des comme que ñëw nañ ba fii ay masala yoo xamante ne nii dañoo euh, a xaw ma nuñ koy waxee daa ñoo xaw a laal yi mooy ne euh, dañoo xaw a jege comme que nag ñu ngi fii nañu ko traité benn yoon mooy ne laal boobu nag góor ak jigéen ci yem ah. li gën dëgër mooy ne góor ak jigéen ci yem loolu lan moo koy dëgëral mooy xadiisu Amr ibn Shu'ayb bi bi mu jëlee ci an abiihi an jaddi eh, radiyallahu taala anhum muy xadiis bu wér boo xam ne imaam Ahmad ak imaam ah imaam al-Bayhaqi ñoo ko solo ah xadiis boobu lan lay wax mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane man massa dakarahu falyatawadda wa ayyuma imra'atin massat farjaha faltatawadda xam nga sànk wax nañ ko ci biir mais jar na préciser ndax dafa am mazhab yoo xam ne dañuy teqantal def teqantal entre góor gu laal awraam ak jigéen gu laal awraam waaye li gën a dëgër mooy ne jigéen gu laal awraam ak góor gu awraam ñooyam ak liñ la wax ne la ñoom shaqa'iqur rijal fil hukm mooy ne ay sœur lañu ak góor ñi ci wàllu mooy ñooyam képp ci wàllu àtte ba mu des lu ñëw particularisé que ne lii nag góor ñi rek ko ko war a def wala lii jigéen ñi rek ko ko war a def loolu benn dalil la te bu wér la imaam Ahmad ak imaam al ñoo ko solo. Euh, muy saxiix la nag mais li gayrihi saxiix li gayrihi mooy loo xam ne ay xasan ñaar yu xasan boo leen nga xam ne bool di wax même chose boo leen boolee ñu nekk saxiixun li gayrihi bu dee moom rek moom xadiis bi moom rek rek benn benn yoon bi rek boobu saxiix lay xasan lay doon mooy bu baax lay doon mais boo ko boolee beneen bu xasan ni moom dañuy am poids saxiix moo tax ñu naan saxiixun li gayrihi waaye tamit jële nañ ci Aïsha radiyallahu ta'ala anha mu ne ida massatil mar'atu farjaha tawadda'at loolu sanadam bu wér la imaam ash-Shafi'i moo ko soloo ci musnad bi ak imaam al-Bayhaqi eh, ak imaam al-Hakim na ne moom li wér mooy ne ci yaay Aïsha la yem waaye loolu yi dafa bokk ci li nga xamante ne ni ci xam-xam la ko jële mooy da cee du loo xam ne euh, da koy wax noonu rek te xadiis bi ci kaw muy an euh, Amr ibn Shu'ayb an abihi an jaddihi loolu day wane ne mbir mi day appuyer bii ya Aisha radiyallahu anha ne bépp képp ida massatil mar'a xadis bu njëkk bi lu wax dane man massa képp ku laal sa awra na nga jàpp wa ayyuma imra'atin ak bépp jigéen boo xam ne massat laal na farjaha pëyam moom fali tatawadda na jàpp sayyidatu Aïsha xadisam di mu ne moom yaay Aïsha ne ida massat bu laalee almaratu ndaw si jigéen gi farjaha pëyam tawadda at awraam tawadda at kooku day jàpp loolu euh, mooy li gën a dëgër te mooy mazhabu li ñu wax nii mooy mazhabu Shafi'i yi ak imaam Ahmad contrairement ak euh, euh, mazhabu suñu mazhab ak mazhabu xanafiya yi kenn jigéen bokkul mais lii day wane ne li gën dëgër mooy ne jigéen gu laal awraam it mooy ne day toj léegi loolu benn affaire la léegi nag mais ku laal képp ku laal awraa yi kii nag ak gone ku laal awraay gone moom ndax day kiiwam moom kiiwam toj na comme jigéen goo xam ne wala góor goo xam ne dafa am xale boo xam ne manalagul mooy utu autonomagul managul a dem ci wanag wi moom kese bu demee fokk ñu koy raxas ak yooyu est-ce que kooku bu demee laal awraay gone gi day jàppam déet ndax kat ñu ngi ci masalaam laal awra bi yaboo mu leer ba la ñu fay génn te tamit loolu mimma amma bihil balwaa la mooy ne dafa bari lu muy xew ci nit ñi daanaka moom moo mu dund ku yori gone moom ci loolu nga dëkk waa est-ce que ku dem di raxas goneem laal awraam kooku njàppam toj na wala déet loolu dañ naan la loolu li gën dëgër insha allah euh, du toj njàppam te loolu mooy waxu imaam Malik ak imaam az ak imaam al-Awzaa'i rahmatullah alayhim te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër am na nag ñeneen ñu wax buñ la nee moo gën a dëgër mooy tout le temps da ngay xam ne contraire bi am nañu ko wax ndax ñeneen ñi dañ ne mbir mi amul mafhum ndax lii mafhumul xaalib la mooy nit lu